alaaqibu turam moo doon abdul masiix abdul masiix la tuddoon nag noonu la tuddoon al ayham am na nag ñu ne Shurahbil la tuddoon ñoom ñaar ñii nag ñoo doon les plus grands têtes de ahlu najraan waa najraan ñoo doon boppi waa najraan ñoo doon boppi waa najaraana ndax kenn ki di al-Aaqib di Abdul Masih moom moo ne woon ki nga xam ne mooy seen mbir moo yoroon seeni mbir ci wàllu buñ doon buñ doon discuter ci ay mbir yu am solo moom daanaka moom moo doon yor moom bu mu mooy bu ñépp waxee joxe seen abi bu al aqib waxee rek ak yépp léegi moom mooy résumé yëf yi te li mu wax moom la ñëpp yi topp voilà <laughs> comme turam al aqib aqib xam nga mooy kii ñëw après mooy bu gaa yépp joxee comme ñoon di benn sujet kon ñu ngi gis al aqib ak as sayid ñoom dañ leen di boole a ah, al aqibu ak as sayidu al aqibu mooy Abdul Masih mooy ki nga xam ne wàllu xalaat joxe avis yu rafet moom moo doon tëj débat yi bu xasee bu ñépp joxee seen avis bu waxee rekk c'est fini ndax al bu wax na kanta as-sayyidu moom muy am ñu ne al-ayham la tudd am ñu ne mukk bàyyi leen loolu mais Shurahbil la tuddoon moom nag moo ne woon seen njiit ci wàllu lan ci wàllu buñ waroon a li jëmoon ci organisation mooy waa Najran lépp lu jëm ci organisation ak waajtaay yi ñu war a def bu ñuy voyager wala bu ñu waree dem fenn yooyu kan moo koy lijjanti ci loxo kan la ne ak yu ñu war a tëral kiy yor loolu moo doon as-sayyidu waaw nekk seen sang ci loolu ñu naan ko as-sayyidu ñoom ñaar ñépp an-Najraaniyaan haa bokkoon ci waa Najraana ñoom nag ci waa Najraan bi ñuy ñëw ci Yonent bi aleyhi salaatu wassalaam haa al imaam al Buxaari kon day solo ci Seydina Xudayfa ibn al Yamaan ci baabu qissatu ahli Najaraana ci baabu buntu xëpp nettali biy nettali nettali biy nettali xabaaru waa al-Aaqib wa Sayyid Seydina Xudayfa ibn al al-Aaqib ak as-Sayyidu dañoo ñëw saaxibaa Najraan ñii nag ñoo Najraan mooy. kilifaay waa najraan ñoom doon ñoom ñaar ñii ilaa rasuulillaahi ñëw ci yonent bi alayhi salaatu lu ñu fa doon def ñoom ñii nag ay chrétien la ñoom moo luy seen tànk waaye yu ñuy def fii mu ne ñoom li ñu bëggoon mooy an yulaay naa ñu daal di rëbboonteek moom loolu mooy lan en fait ñoom liñ bëggoon mooy def mubaahala def li ñu naan al mubaahalatu mooy te lool alquran dina ko leeral dina gis aay yi koy wax waaw naan woo leen ah woowal si suñu bopp suñuy njaboot suñuy doom ah suñu njaboot ak suñu bopp ak suñuy doom ak yépp bu ko defee summa nabtahil ñu daldi waat ne yàlla na da buur yàlla lan lañuy waat fa naj'al la'natallahi 'ala al-kaadibiin yàlla na rëbbum yàlla nekk bu dee ñun ak yéen ki ci waxul dëgg yàlla na rëbbum yàlla dal ci kawam loolu mooy différence lañuy am différence dañuy wute ci mbir comme ñoom dañu ñëw yonent ma la sax sànneena yonent la gaay ne ko doo yonent dara la buur yàlla yónniwul ñun nag pare nañ ngir ñaan buur yàlla sellal ak ñaan ci moom ngir lan mu jël li nga xam ne mooy ak toroxlu ci moom mu jël li nga xamante ne mooy am rëbbam am sànjamam lépp rëbbam daal di koy teg ci ñun ak yéen kan ki ci waxul dëgg daal na ko teg ci kawam <laughs> ah loolu loolu loolu la ñu ñëwoon nag ngir def si défier yonent ma saa sam pour wan ko en fait yow danga dul li mais yow yow yàlla yónniwu la mu ne yàllaa ma yónni gaa na ko ay fal na tahil léegi woowal sa njaboot ak sa lépp ak ñun ñu ngi nii ñu ñaan ku nekk ñaan buur yàlla jël rëbbam ki ci waxul dëgg rëbbum yàlla dal ci kawam looloo tax ñu dikkal ko e, fii riwaaye saxiix yi lii la saxiix bi lii la wax e, e, riwaaye yi nga xam ne ñoo ñëw ci sunan kii gi musnadu al imaamu maanaan al musnad sunanu al imaam al bayhaqi ak bu siiratu nisham yooyu ñoom dinañ leeral ak moom nga xataa imaam ibn Sa'd këni nan la fa demee woon ci riwaay yu bari mais yoo xam ne dañ ciy tànn wax nañ la nag riwaay benn par benn benn wéru ci ci yooyu bii moo ci wér mooy bi nekk saxiix imaamul Buxaari dinañ leeral lan moo tax ak lan moo fa xew bañ ñëw rek commencé lool kon al-Aqib ak as-Sayyid saaxiba Najraan di les deux kilifa de Najraan ñu ñëw ci Yonent bi alayhi salaam bëgg mu kii ak moom bëgg euh, rëbboonteek moom ngir kan ku ci waxul dëgg buur yàlla dóor ko rëbb mi teg rëbb mi nee na qaala fa qaala ahaduhuma li saahibi kenn nag ci ñoom ñaar wax ki ci des ne eh loolu leen fandi woon mais bi ñu ñëwee daal ba foofu kenn ki gis ne ça c'est risqué de ne keneen laa tafaal fa wallahi la in kaana nabiyyan falaa annana falaa annana falaa annana laa nuflixu naxnu wala aqibina min baadina ha ne ko kenn ki ne keneen ki eh. oh, oh, oh, imaam ibn abu nu'aym daal na koy solo tamit al asbahaniyu raxmatullahi alayhi kenn ki ne keneen ki ah fa wallahi bu ñu def lii de laa tafal keneen ki bu ko def de lii nañu arrêté suñu projet bii c'est suicidaire de fa wallahi ndax ñu ngi wàcc ci yàlla la in kaana nabiyan falaa anana ah laa nuflihu nahnu wala aqibina wala nahnu wala aqibuna min ba'dina ndax gis nga bu dee moom mii dëgg la bu dee yonent dëgg la mu rëbb ñu ndax mbir mi lool la moom day ñaan buur yàlla yàlla na nga jël sam rëbb teg ko ci ki nga xamante ne nii moo ci waxul dëgg loolu lay wax ñu ni ñu wax lool bés bu nekkee yonent ñu def loolu moom mu wax ko ci ñun wallahi laa nuflihu nahnu ndax duñu mucc mukku mukku mukku texe waxuñu lu ñun wala aqibuna mais suñu descendance ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy bàyyeekoo ci ñun suñu njaboot dootul texe ba ilaa yawmid diin ba yawmal qiyaam kenn dootul texe ci ñun min ba'dina suñu ginnaaw kenn dootul texe ci suñu ñun du suñu njaboot suñu ginnaaw xaalaa léegi nag mu ñu mujj décider loolu ne loolu la ñuy wax yonent mi alayhi salaatu salaam ñu dem nee na ko euh, inna ah léegi nag gars yi wax naa la riwaay bii da ngay gis c'est c'est mooy duggul ci détails yi leeralul mais riwaay yële malgré seenu danif boo gisee ni ñu baree ak li ñuy wax nit ki boo ko boolee dina am dina mën a àgg ci darajatul xasan parce que yenn yi mooy yu xawwi ba'duhu ba'duha ba'da yenn yi ñooy dëgëlee leneen yi sinon boo ci jëlee par benn benn moom càllale yi wéruñu voilà mais ni ñu baree ak li ñuy wax te tamit mu am cosaan ci saxiix bi loolu day wane ne ak alquran day wane ne mbir mi nii am na cosaan léegi euh, moo tax dina ñëw ci détail bi après léegi insha allah ci riwaayu imaam surtout imaam al bayhaqi euh, rahmatullah alayhi mu ne gaa yi léegi nag ñu dëppoo ci kàddu ne ah kon nag bu ñu wax loolu yonent mi alayhi salaatu wa salaam ñu ne kon nan lañuy def ñu daal di waxante bon bon finalement kon nañu d'accord. defal ko li mu wax rek ne lim ñuy laaj nañu ko ci d'accord nañu d'accord ci lim ñuy laaj waaw mooy ah nekkotuñu fi nag di waatanteeg yow li nga soxla daal dinañ la ko jox naa ñu ñëw ne ko xaalaa ñu ne ko innaa nooti kama sa'altana ñu ne ko ñun ñaar dinañ la jox li nga xam ne moom nga ñu laaj waaye wa wab'ath ma'ana rajulan amina dañoo bëgg nag nga yónni ànd ak ñun yebalal mu ànd ak ñun rajulan ab góor aminan koo xamante ne ku wóor wóor la wala tab'ath ma'ana illa amin te nag bul ñu yónnee bul ñu booleek ñun mooy bu ñuy ñibbi nii dañoo bëgg nga yebal ñu koo xam ne day ànd ak ñun ñu dem najraan mais nag yonent bi alayhi salaam bu ñu fi yónni koo xamante ne nii lu dul ku wóor ku yónnee ñu góor gu wóor wala tabaas mooy lii takiid la dañuy gën fedd mbir mi wala tabaas maana illaa amina te bul yónni bul yebal mu ànd ak ñun ludul ku wóor ah parce que kat ku wóorul moom saay ñun léegi la rek ñun ñoo nekk ci société yoo xam ne dañuy xam ne waa ñi expliquer kat la ba pare ñu jàpp ne war naa mën a nekk kilifa ñun ci ñoom rek la xew wal iyaadu billah loolu mooy lan dañuy xam ne politicien bii di mitin di wax naan bu ngeen ma falee dinañ def lii gaa yi koy sànnil carte ñoo la gën a xam ne waa ji du ko def lii muy wax du ko def mais malgré tout xam nañ ne du ko def mais quand même ñu ñëw voteel ko man xaw ma man sincèrement ñun ana lan moo ñu daal. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo gëmoon ne dina ko def ñooñu moom garaawul parce que ñooñu dañ leen a tromper. mais gars yi ngay dégg xoolal xoolal wolof yi ñun boo dégloo suñu rajo yi temps yo ma leen doon déglu ndeysaan ca say wax sa xalaat ak gaa yooyu foo dégg même réseaux sociaux yeeg ak yii seen commentaires yi ñuy def ak boo gisee dañ naan la moo ñoom ñépp yam ay élection de toute façon fii koo fi fal day wax ngir ñu fal ko bu ñu ko falee li mu waxoon du ko def mais presque loolu daanaka wolof bu ne daanaka da koy wax mooy pour wax la ne ñi koy wax bari mais te pourtant ñooñu boo ñëwee laaj leen ne leen voté ngeen ñu ne waaw te ñañu wax kat ca ñooñ lañu tànn dëgg la nga ne ma ah waaw parce que <laughs> lan nga bëgg yow taxawal ya yow keroog rek yaa ngi fi doon wax naan bon dafa am bona bon am bona bona bona bon am ñett ñooñu bu ñu taxawee ñu war a fal kenn te foog kenn falu kan la ñuy fal ki bon la ñuy fal man na la est-ce que wax nga dëgg mais mbir mi la du lool léeg-léeg ki dàq expliquer selon ñoom ah waxuma ne lool mooy réalité waa ji mais mooy ñoom selon seeni wax kañu jàpp ne moom de toute façon moom expliquer kat bu mag la daanaka wala dañuy gis sax man am na élection yoo xam ne dégg naa ci ay nit ñu naan diw moom xam nañ ne wóor na noo da koy gis xam ne waa ji il mooy waaja woon waaja woon Fall Ibrahima Fall xaw ma. Euh, professeur Ibrahima Fall gars yi naan dégg ñu bari ñu naan non moom moom da koy gis xam ne il est sincère ta fam ma sa liggéey xaw ma onu xaw ma fan ak yooyu mais il était quelqu'un d'intègre te ku ku ku ku véridique la ku dëggu la mais kenn falu ko gars yi mais lan lañ ci doon teg non c'est que boo ko sànneelee sa carte sànni ko ci poubelle BM parce que kenn du ko fal mais bu ñépp defee ni yow kay. ne malgré bi ma defee euh, xool ñi fi ne ñëpp di wootewu nañ leen fal kii moom dëggu na waaw kii moom dëggu na te def na preuve am fam ne woon leer na mais duñu ko falo mais kon kay loolu mooy yow yéen a bëgg jàpp koo xam ne leer na leen ne wóorul ngeen ne malgré tout quand même nañu jiite léegi nag après kenn warul a kaas quoi ci yoon ku kaas dañ laa waroon a jël ay yara caw la yar duma la ay yar parce que yow waroo woon wax parce que amoon nga choix wu choisir ku dul moom nga tey ko sànni sa bopp ci loolu ba pare après nga bëgg fee nekk di jooy ay cinq ans wala sept ans loolu dañ laa wax dañ laa war a caw ay yar nga noppi mooy kon ñun suñu suñu jamono léegi wala vingt et unième ak siècle yu mujj yi ñun ñoo jàpp ne nit war naa ñàkk wóor waaye mooy jiite waaw gis nga gaa yi li tax ñuy ñuy ñuy insister ñaan yonent mi aleyhi salaatu salaam wab'ath ma'ana rajulan amina wala tab'ath ma'ana illa amina yebalal ànd ak ñu mu ànd ak ñun illa aminan lu dul nit góor koo rajulan aminan góor koo xam ne dafa wóor digne de confiance waaw wala tab'ath ma'ana illaa amina te bul yónni mu ànd ak ñun lu dul ku wóor waaw mooy nit booy fal-falal ku wóor ak nu mu man di demee siiwul ak bu ko ñépp sànniloon léegi mu siiw waaw léegi mu siiw yow bañ nga bañ ngeen ne moom moom de toute façon ñi ñoom surprend pas parce que je que yii yépp dañ ko waxoon ngir falu ba pare nga amoon choix wu keneen mais nee nga doo ko falal doo ko sànnil carte parce que kenn du ko fal buñ ko sànnilee du jariñ dara loolu mooy yow amoo xel yow muy wax loolu sam xel dafa manqué parce que boo defoon boo ko sànniloon keneen def noon sànnil ko këleen ëppale lan la def rek lu dul ay xob yi ngeen koy sànnil la rek voix yi ngeen ko jox rek a tax mu mu mu gañe kon nit poste yi ak ñi ñuy yebal il faut ñu am li nga xam ne mooy qualité al nekk amin te buur yàlla ba mu nammee yónni ci nit ñi ndaw ba'atha fihimul amin sallallahu alayhi wa ba mu nammee xettali jaam yi kan la yónni al amin sayyidina amin alayhi salawatullahi wa hein muy Seydina Muhammad mi nga xam ne al amin lañ ko doon woowe te loolu du waa Makka de abasan lañ doon waxee al amin non parce que ak nekk ko wóor it kenn du ko marchand kenn du ko jënd danga koy wóor ñu ne la wóor nga boo wóorul nag boo doon dóor gaa yi ay balak ngir ñu ne la dangaa wóor mais dinañ la wax dangaa wóor mais seen xol yi duñu jàpp benn yoon ko ne wóor nga boo leen doon jënd ci alal ak i dalaseeki seefa ak yóoroo ak i ak ak seefa du tee yi xam ne yow miy wóoroo voilà malgré dañuy xam ne rek wóoroo malgré kon nit booy ut ku la jiite wala ku yor seeni mbir seet leen ka wóor ngeen dénk ko kanta waa ji compétent waaye workat la nga ne mais garaawul mais même bu dee workat workat ñun daal comme que les compétents ñun dinañ fexe hein ba ba ba jariñoo xam-xam bi mu yor sa compétence ba moytu waaye dinañu moytu wor gi loolu wóoru loolu wóoru waxuma nag ku ko def di nga këppu am gaa yi dañuy lépp xam nga wolof moom daa mën a lépp lépp bi naan waa ji buur bi dane dafa yónni benn dafa yónnee benn kàng fóore benn sëriñu daara bu mag a mag loo xam ne nag moom am na xam-xam waaye ak mën a waraateem dafa siiw loolu ab léebu wolof la de déglu lu léebu wolof la même bu dee waaj a ko doon wax moom na mu koy waxee day day wax comme si ne mbir mi moom lu am la mais loolu mooy problème wolof yi waaw dañuy fekk lépp ñu ñëw jàpp ko di ko waxe noo xam ne yow da jàpp ne lii nii ada am danaan diw waaw alors que loolu noonu ab léeb la pour rek masal la bu ñuy joxe ngir jàngale ci moytu ku ku ku mën a ku mën ku mën a trahir euh, waa ji fekk li moom mën naa jàngale waaye nag dafa man a waraati am benn waay boo xam ne moom baayam da ko doon jàngalub téere mais téere ba àggul baay jafaatu mais baayam yoxoon na koy ay conseil don moytul nit koo xam ne waraatekat nun man di mel nanga ko moytu mais bi bi baayam gaañoo téere bi mu koy jàngal jeexul comme par exemple buñ noon laxdar yi la ko doon jàngal baayam ak ko dalal mais laata muy jeex baay yi gaañoo na léegi mu dem laaj ne laaj benn diw benn waay ne ko mais xamoo kan moo fi mën a jàngale téere sàngam mu ne ko ah te ku sàngam diw waaye nag defal attention de waraatekat la de mu ne mais garaawul comme que moom rekk ko fi man te bëgg naa jeexal téere bi naa dem ci moom bu ma demee ci moom ni may def dinaa fexe balaa téere bee jeex balaa bala mu may wor ma fexe téere bi jeex ma dem ba mu àggee naka la agsi rek jour ba mu àgg mu tombeek mu wax ko li ko tax a jóg mu tombeek buuru dëkk bi yónnee ci sëriñ bi ne ko man dama soxla woon bopp bopp koo xam ne jàngkatu alxuraan la jàngkatu xam-xam ab boppam parce que sama buxaabakat yi gaa yi nee nañu ma ne lool kese mooy tax ma des ci sama nguur bu ma rendiwul ku mel noonu bopp bu mel noonu bu ma ko deful sacrifice mooy sama nguur day wadd mu ne ko saa tomb sëriñ bi ne saa tomb bien yow saa tomb bien am na gone gu fi ñëw di jàng si kenn xamagu ko ci dëkk bi ab doxandéem la kon nag simple na dama lay yebal boole la ak moom rek bu ko defee bu ñëwee nga faat ko waaw mooy ni may def nag mu degante ak buur bi yónni ne ko ni may def mooy damay dama koy joxu fas am benn yóbbal bu ma ko jox ngir mu ñëw ci yow bu ñëwee rek xamal ne kooku la mooy nanga dagg boppam kooku la grawul bu ko defee sa affaire bi baax waaja sëriñ bi na ko jëlal mbir mi nga dem nga yóbbul ma ko ca dëkku sàngam ca buur ba nga ma ko yóbbul moom xamul li xew taalibe bi mu ñëw di dem muy dem ba ci yoon bi ndeke buur bi ba mu déggee loolu la ne kon yónni ay dagam ne leen taxaw leen ca buntu dëkk ba bu ngeen gisee ku yoraw fas yor ab bataaxal rek di ñëw na ngeen ma ko daggal bopp bi foofu daal di may indil bopp bi xale bi war fas wi di dem ca dëkku buur ba am benn village bu mu gis avant muy àgg ca dëkk buur ba te dëkku buur ba moom ca buntu ba gaayaa nga fa di ko xaar mu gisub dëkk mu ne ba man de sama bàyyi digaloon na ma ne ca conseil yam ma joxoon ba muy faatu nee woon na ma bu ma rombee dëkk lu ma yàkkamti yàkkamti bu ma ko teggi mu daal di fay jaar daal di fay dem ba mu fa demee mu dal di eh, gis ku mu fa xamoon koo xam ne yàggoon nañoo xamee ca baayam mu ne ko mais yow looy def fii mu ne ko man de dañ maa yebaloon damaa yàkkamtu woon sax mais dama gis dëkk bi mais comme que sama suñu waajur comme ni nga ko xamee woon daf ma waxoon bu may voyager fu ma jëm bu ma rombee dëkk lu ma yàkkamti yàkkamti naa fa jaar naa fa taxaw naa fa jaar mu looloo tax ma jaar fi nii léegi nag ñu nekk fa mu ne ko toogal doo dem lu dul nga añ ba mu toogee yeew fas wa fas wa rëcc dem ca delluwaat ca boroomam ca ca sëriñub daara ba sëriñub daara ba waa ji moom entre temps mu nga toog xaar añ beeg yooyu fas wa daw na sëriñub daara ba gis fas wi dal di mer ni buur bi da ko trahir dafa rey xale bi te woon na ko kat mooy bu ko defalee lool da ko waroon a jox ay après ëndil ko ay kaddu nee na ko fas woowu bu ma ñëwee bañ dagg bopp bi bu ñëwee dinaa la ci defal ay cadeau ay alal ju bari ngir sante la ko mu gis fas wi ñëw moom kese mu ne waa ji da ko trahir kon waa ji buur bi dama maa trahir naa dem lijjanti ko sama alal ji lan moo tax boolewu ko ci fas wi ñëw moom kese dafa rey waa ji bo mbiram baax mu fàtte ma mu yéeg ci kii bi di dem mu yéeg ci fas wi moom di dem ne moo koy lijjantil boppam dem ba ca buntu dëkk ba dajee faak gaa yi buur ba yebal gaa yi xamuñu ko gaa yi jàpp ko ci saa sa dog bopp bi dog bopp bi daal di dem seen yoon indil bopp bi buur buur bi ne waaw kay c'est ba mu ubbee gis ne eh, ne leen yéen ki ngeen rey kii kii mooy sëriñ bi yéen bokkub sëriñ bi ngeen ma andi andi mu ngeen ma taalibe gaa yi ne ko ah dagg yi ne ko yaa ji waxoon buñ gisee ko waru fas wu sa fas wi ñu ma xamee yorub bataaxal moom mii moo fi jaar de moom lañ dog boppam mu ne ah loolu yépp sax lu baax la man kaang lañ ma doon wax ne bu ma ko rendi woon sama góor dox kii nag kaang fóore la mooy anakan moo mujj ci kii bi mooy woraate ndaxa a keewa na de mais lan moo ko mucculoo mooy li ko mucculoo sédéeta bë mooy loo nekk-nekk kilifa wala nit lu mu mën a xam-xam am na jikko yoo xam ne bu ko amee bu yoboo nga bàyyi ko bàyyil mu dem parce que wor ci boppam mooy ah, premièrement xam nga léebu wolof bee même waaja mujj na cee génn ndax dafa dox dafa joxe benn conseil beneen conseil bu ko baayam joxe mais wax ji mooy waa yi nga xamante ne nii moom dafa wóorul lim lay jàngal sax daf la wóorul ne nii dëgg la kon naka ñun lañuy mën a jàpp ne nit moom mën naa bañ a wóor mais mën naa jiite loolu moo tax lan ngay gis ci suñu réew yi Hmm? ku nekk di tuumaal sa bopp détournement de fonds mooy lii xew ku nekk di jiwmaal sa bopp sa borom détournement de fonds parce que ñoom ci boppam ña ak ñoom sax ca nguur ga bu ñu meroog ñoom ba bàyyi dañ naan gaay wóoruñ dañuy tricher élection yi voilà dañuy ñii dañuy falsifier élection yi laata élection yi am lañ naan la élection yi dañ koo te commencé wul nga ne gars yi ñu ngi ñu du ñu nangu résultat yi te pour pourtant fa nga newoon ba nga fa newee doon gagné te mooy nga doon ànd ak ñoom ko yow xamoon nga lool waxoo woon dara. tey lan moo ñuy wax new lii ngay wax dëgg la mais boo gisee une société pourrie comme la nôtre mooy li yoo fay xew parce que lan dayabaa yi nga xam ne ñépp a ko waroon a xam. naturellement lu ko ñépp war a xam mooy poste lu ñu ko jox koo xamante ni il n'est pas digne de confiance yu simple yooyu nga xam ne ñépp ko waroon a xam loolu la ñu xam ba pare daal di koy bàyyi dal di koy bàyyi léegi nag contrairement ak ñi waa ahlu najran <laughs> dañ ne yonent a lay saar saar yónnee ñu xaq amin noo dane aminan yónnee ñu wabaas maana rajulan amina yónnee ñu góor goo xam ne gu wóor la wala tabas maana illa amina tabul yebal mu ànd ak ñun lu dul ko wóor fa qaal biñ waxee loolu yonent bi alei saatu salaam ne leen ne leen la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin allah allah yenent alayhi salaatu wassalaam ne leen la tabaasanna wat na la abaasanna wat naa ne dinaa yónnee dinaa yebal maakum mu ànd ak yéen waa Najraan yow as-sayyidu ak al-Aaqib nekkuloon ñoom ñaar rek am na ñeneen ñu àndaloon hmm? la abaasanna maakum moo tax mu ne leen maakum eh? dinaa yónni mu ànd ak yéen rajulan góor goo xam ne aminan ku wóor la xaq amin dëgg dëgg wóor ku wóor ngeen bëgg ñooñu nag ñoo gën ci mooy su kaw suuf si ña ci gën ñoo ñi gën a wóor umanaa yi waaw ci awliyaullahi al umana ñooy sangu gaay yi aleyhi salaatu wassalaam mooy seen sangu ñoom ñépp huwa muhammadul amin moo tax mu naan est ce que buur yàlla du ma wóolu comme niñ koy gisee ci yu zul xuwaysira zul xuwaysira bu ñu paree ci délégation yi bay gis ñeneen tamale sax saam doon yéen ci gox yi comme ni ñu ko tudde woon bu ñuy gis masalatul xawaarij masalaay xawaarij yi xadiisu Seydina Ali ibn Abi Taalib boobale radiyallahu taala anhu bi mu yónnee or bi jële ko yaman yónni ko nent ma lay saar saam mu koy séddale mu koy séddale mu koy séddale ba mu koy séddale waa ji naan ko naan ko sa sa séddale bi sa séddale bi euh, bëggoo ci kiiwu yàlla mu ne ndax waa asamaan dañ may wóolu te yéen waa suuf du ngeen ma wóolu hein moo ne woon sangu umanaaw gi mu ne leen nag dinaa yónni ah dinaa yónni la ab'athanna ma'akum rajulan aminan xaq amin dinaa yónni yónni ak yi boo yebal leen góor goo xam ne aminan xaq amin ku wóor la xaq amiin te xadis bi xam nga gisoon nañ ko ba ñuy gis tarjama kenn ci al ahadul mubashirina bil janna waaw mu ne fastashrafa seydna xudayfa mooy nettali ba léegi ñu ngi ci kitaabul maghazi ci saxiixu imaamul buxaari baabu qissatu ahli najraan baabu buntu qissati nettali ahlu najraan waa najraan mu ne bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee lool wax ko ci biir mbooloo mi fastashrafa lahu asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais ku nekk bëgg bëgg ne yuqamteku ngir mbir moomu yonent ma lay sa tànn la parce que yé mais lii rëy na la abasanna ma'akum rajulan haqqa amin yonent ma lay sa bu nee ni dinaa yónni benn góor mu ànd ak dëgg nga xam ne dëgg dëgg amin kuur comme que saxaaba yi ñoom ñoom ñépp kulluhum umana ku nekk jàpp ne kon ah ku nekk di yuqamteku mooy bëgg ñu def lok yonent ma la saasaam tàndal waaw fii lañ naan laa isaara fil qurab jege règle boobu laa isaara amulu xëj amulu ëfal di bàyyee nit fil qurab ci yu baax yi mooy yu mel nii moo tax xam nga yonent ma la saasaam mas na wax lu mel nii comme xaybar xaybar bi mu nee suba la utiyanna rajatan rajulan yuhibbu Allah yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu mu ne la utiyanna raayata gada waat naa ne suba de dinaa jox raaya gi drapeau bi suba dinaa ko jox rajulan benn góor boo xam ne yuhibbu Allah wa rasuluhu dafa sopp buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa sopp rasulahu ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wa yuhibbuhu llahu waxoon nañ la fële màgg na de mais bii wa gën màgg mooy côté bii moo gën a màgg wa yuhibbuhu llah te sax nit mënoo sopp yàlla lu loolu ne buur yàlla daf laa sopp d'abord ndax mbir mi mooy nit ki deful dara lépp buur yàlla la rek mooy kii di feeñu tamit à travers moom mooy buur yàlla mooy sopp boppam à travers yow yow na nga jàpp na yow yaay sopp dekete yow soppoo de wallahu xalaqakum wa ma taf'alun buur yàlla moo leen bind moo bind seen jëf yi allah wa ma tasha'una illa an yasha allah du leen soob lu dul mu soob buur yàlla wa ma yadhkuruna illa an yasha allah gaa yi duñu tudd buur yàlla lu dul mu soob buur yàlla kon nag affaire yi lool la mooy kon mbir mi buur yàlla rek mooy def kon dekk eh, mu ne buur yàlla sopp ko góor goo xam ne buur yàlla subhaanahu wa taala ko sopp ndawam bi alayhi salaatu wasalaam sopp ko nga loolu la Seydina doon wax naan man de keroog laa bëgg jiite dara moom laa bëgg bon parce que <laughs> koo sopp yàlla buur yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam sopp ko moom mu sopp buur yàlla ak yonentam buur yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam sopp ko mais mu ne boobu nag moom man bëggoon naa ko doona ah. bu ñu jox ma daa raaya ga ba mu xëyee mu ne ayna ali ibn abi taalib la ali ana sayyidina ali asadullahi al-ghalib ali ibn abi taalib abu turaab mu daal di koy jox lu mel noonu nag fii mu ne kon xaqa amin laa leen di booleel suuf laa leen di booleel fastashrafa lahu ashaabu saxaabaa yonent bi sallallahu alayhi wa ku nekk bëgg a nekk kooku di yuqamte ku ngir doon ko mooy bëgg yonent bi alayhi salaam ràññee la ci mbooloo ma ne waaw koy diw mee la fa qaala ñépp di xaw yuqamte ku ku nekk bëgg ñu ñu fal ñu ñu jël la ñu ne la yow ah. yonent bi alayhi salaam ne qum yaa aba ubayda ibn al qum yaa aba ubayda ibn al-Jarrah qum ne ko jógal ya Aba Ubayda ya Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah anhu <laughs> gisoon nañ ko ci bi ñuy def tarjamaam moom laa nox kenn ci ahadul mubashirina bil janna muy Seydina Abu Ubayda nga xam ne Seydina Omar doon wax ne man de Abu Ubayda bi muy génn àddina man de bu fekkoon mu ngi dund mu ngi dund moom laay fal ni ni Seydina Siddiq def Abu Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi muy génn àddina ne Seydina Omar yaay nekk xalifa man bu doon Seydina Abu Ubayda mu ngi dund jamono ji mais moom laay bind ne nañ leen ko def mu nekk xalifa moom laa nangu mu nekk xalifa waaw <laughs> te am na la layam parce que yonent bi aleyhi salaatu moo ne woon mooy aminu hadhihi al kon mu ne ko qum yaa aba ubayda mu ne ko jógal yaa aba ubayda ibn al jarrah yow abu ubayda ibn al jarrah jógal fa lamma qaama seydna xudayfa nee na fa lamma qaam ba mu jógee qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam ne hada aminu hadihi al umma allah Hmm? yëf yi garaaw na de la ko wax subhaanallah laa ilaaha illallah mu ne qum yaa Abaa Ubayda mu jógal yaa Abaa Ubayda ba mu jógee <laughs> seet mu ne haadaa kii joxoñ ko saxaaba yépp toog waa ahlu Najraan ngi toog mu ne haadaa kii amiinu haadihi l martabaay umanaa yi ci xeet bi mooy seen chef amiinu haadihi l umma mooy ku wóoru xeet gaañ ji waaw maa la ko wax kii kii kii kii mooy amiinu hadihi l umma moo tax mooy kilifa yi ñooñu ñépp umanaa uy ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nag waxoon nañ la nag waxoon nañ la këne bépp ngëneel te lii lu ama am solo la loo xam ne suñu doomu jamono surtout suñu xeet bi bari na ñoo xam ne duñ ci bàyyi xel dañuy xoole nit ñu baax ñu ñuy tudd ci yeneen xeet yi jiitu woon de haut du non kii dañuy jàpp ne gars yi mais dañ leen féete de de baax mooy dañu nekk ci suuf di leen seen ca kaw jàpp ne ñii bu ñuy dégg histoire Jurayj ar-rahib histoire euh, euh, euh, nitu yàlla yi boroom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoo woon ñoo doon dund jamono yonent yi woon yonent bi alayhi salaam ci zaahir ni ay comme wa qaala rajulun mu'minun min aali firawna yaktumu imaana rajulun mu'min boobu min aali firawna ak tamit bu ñuy nettali yiñ leen nettali ci nit ñu baax ñi ngay dégg ñu koy tudd bu yàgg bari na ñoo xam ne dañoo foog ne ñooñu ñoo gën féete kaw nit ñu baax ñi nekk ci awliya yu nekk ci xeet yonent ma lay sarsam loolu demewul noonu de ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam féetee kaw ñële noonu la wàll yi nga xam ne ñoo ne ci xeetam féetee kaw ña ca des ci lu ñu joyal ci lu ñu joyal pas wàll boo gis fii rek moo raw kële waxuma lool de du loolu mooy lu ñu joyal mooy dans l'ensemble ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam te te loolu simple na alxuraan moo ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen a gën xeet wu gën woo xam ne moom lañ génn ci nit ñi comme mooy xeet wi danga naan xeet wi nan ngay tudde xeet wi di teg awliya u yéeg boroom xam ulama ul amilin ñooñ boo leen fa tegee nan ngay wax xeet xeet bi kon dara dootul xeet bi mu ne yéen yéen a gën xeet yu fi mas jaar yu mas a génn ci nit ñi waaw te nag boroom xam-xam yi mooy li aaya boobu di wax ñoom noonu lañ mel ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah dangeen di digle yiw njekk ak lu baax di tere safaan lu baaxul wa tu'minuna billah ba pare ngeen gëm borom bi subhaanahu wa ta'ala awliyaa yi noonu lañu mel ulamaa yi ulamaa al awliyaa ñoom noonu lañu mel mooy kon ñooñu ñoo ñooñu nan ngay xalaate ne kon xeet bi ñooñu ñu jiitoon ñoo leen gënoon déedéet jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais au plus grand jamais ñii ñoo gën a ci liñ joyal wàll yu boo boo yi ngay dégg avant ah. te ñooñu nag dara mayu leen ko ngëneelug yàlla la gu mu def ba ñu bokkee ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu kese ñu ko may du leneen waxoon nañ la effort amu fi mérite amu fi buur yàlla mooy xool lu ko neex xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex ak lu ko neex mooy xool ku ko neex jël lu ko neex ci ngëneelam yi defal ko ndax daalika fadlullahi yutiihi man yasha wallahu dhul fadlil azim ndax daalika mooy ngëneelum yàlla loolee mooy ngëneelu yàlla yutiihi moo koy jox man yashaa'u ko soob wallahu tabor yàlla dul fadlil azim mooy boroom ngëneel lu màgg kon hada aminu hadihi l umma moo tax dafa nekk manqaba bu rëy ngir seydna abu ubayda amir ibn al jarrah radiyallahu anhu mooy aminu hadihi mooy amiinu hadihi allahu akbar lii mooy xadiisu al imaam al buxaari tegaat na ci beneen xadiis boo xam ne dana xaddathana dañuy épuiser yi mu fi indi ñetti xadiis la indi ci bunt bi ci baabu qissatu najraan yoo xam ne lépp ci même veine bi la même affaire bi lay bu ñu ko jeexalee ñu dooru dugg nag ci waaye ñoom imaam al al Bayhaqi rahmatullahi alayhi imaam al Buxaari mu ne xaddatanaa Muhammad ibnu Bashaar mu ne xaddatanaa Shu'ba amiirul mu'miniin qaala xaddatanaa mu ne qaala sami'tu aba isxaaq aba isxaaq aba isxaaq as-Sabi'i abu isxaaq as-Sabi'i as-Sabi'i ah abu isxaaq abu da abu isxaaq abu isxaaq abu isxaaq as-Sabi'i bokkul ak ki ma doon wax sànq abda abu isxaaq noor ko bokkul ak abu isxaaq bi eh, di borom alfiya bi di wax abda abu isxaaqa kooko abu isxaaq boobu bokk la abu isxaaq bi ah bokk bokk la abu isxaaq bi as-Sabi'i kon mu ne kon imaam al-Buxaari dane xaddatanaa nettani nañu Muhammadu bnu Bashar muy Muhammad di doomi Bashar ah boo déggee ñu naan bundaar kii la seydna Muhammadu bnu Bashar qaala mu ne xaddatanaa Muhammadu bnu Jaafar Gundar qaala mu nekkoon euh, doomu jiit lébu Seydina Shu'ba qaala mu ne haddathana Shu'batu voilà ibnu al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri qaala mu ne sami'tu Aba Ishaq mu ne dégg naa man Shu'ba <laughs> Abu Ishaq Abu Ishaq Seydina Shu'ba ay way <laughs> mu ne dégg naa aba isaaq abu isaaq mudallis la <laughs> Shu'ba nag taalibim la tadlis nee man bi an azniya moom xayrun minni min an udallisa moom <laughs> nee na man moom ma def tadlis ma njaaloo sax ma gënal may tadlis waaw tadlis mooy di nettali loo xamante ne ni loo xamante ne nii yow déggoo ko directement ci ki nga koy nettali mais boo koy nettali da ngay utiliser yaan expression yoo xam ne day xaw a fulu mooy man na yenu na déggoo ko man na yenu na déggoo ko waaw daa am intermédiaire waaye yow nga ne comme man rek ma toog ne man de xam naa Saar Seydou Saar kay xam naa ko saa waaye la de léegi nag ma ne <laughs> muqaddam am benn nettali boo xam ne Cheikh Shuaybu moo ma ko nettali président Bal jële ko ci muqaddam ñoom ñaar ñépp nag ay muqaddam lañ leen di wax ñoom ñépp ay muqaddam lañu <laughs> léegi <laughs> euh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ma sëy naa saar de nee na saar nee na léegi mu nettali man ma jàpp wax jooju après di ko nettali feneen man moom dégg même bu dee xam naa saar bu ma kii woon léegi woo ko sax ne ko waaye yaa wax lool mu ne ma waaw ma am riwaaye bii direct alin alin mu bu kawe mais bee nazil la ndax daa am ci kum jaar mooy am na intermédiaire daa gën a gudd mais ma ñëw di ko nettali feneen au lieu ma ne haddathani a Cheikh Shuayb ma ne Shuayb waxuma loolu <laughs> ma ñëw ne lan ma ne ar ra'isu uli xaddatani raisu Shuaybu baal qaala xaddathahu wala qaala wala sami'a saar yaquulu man waxuma loolu ma ñëw rek ne gaa yi eh, saar nee na gaa yi dañ naan waa ji de xam na saar te da xam ko kon mooy xam nga loolu da ngay jàpp ne man ku dégg loolu da naan ci moom laa ko déggee wala ma ñëw ne eh, jële nañ mane ne waaw mooy saar nee na an saar jële nañ ci saar waaw gaa yi foog neew yaa jële man maa jële ndekk jëlewuma ci moom dara mooy loolu ci tat mais tadlis du lool kese <laughs> tadlis du façon bii rek am na ñoo xamante ne xam nga bu dee ku wóor nga nga nga nga nga bañ a tudd kooku mooy buñ vérifier ne wóor na te lii mooy loolu garaaw mais fi garaaw mooy koo xam ne wóorul wala koo xam ne yow yaa ko bëggul a feeñal parce que da ngay jàpp ne bon kii man maa ko gën a féete kaw sawaay mu nettali ma bon naa nett naa ko sute rek déet mooy yooyu daal ak yeneeni façon mooy que mu ne lool moom Seydina Chouba moom di ko def moom mu njaaloo sax moo ko gënal di def loolu <laughs> alors que sëriñam bi Abu Ishaq minal min tabaqatil mudallisin moom da doon tadlis léegi nag euh, bon <laughs> moo tax bu jëlee ci moom mooy moo tax moom ñi nga xam ne ay dañuy mu ay mudallis lañ ñoom Qataada ak ñoom ñëpp bés bu imaam Shu'ba bu jëlee ci ñoom rek même bu nee an mooy baax na waaw ba mu jëlee ci sëriñ yooyu mooy baax na ndax moom. da doon laaj boo waxee day topp da leen topp boo waxee mu ne la yow lii dana lii yaa ko dégg est-ce que yaa ko dégg ci ki ko nettali boo ne non diw moo ma ko nettali bu nee déedéet mu ne kon baax na soit nga wax ko intermédiaire bi mu door koo intégrer wala boo ko boo nee waaw maa ko dégg mu ne waaw kay mu daal di jàpp. moo doon su ma boo tuwoo xoola mu ne sami'tu dégg naa. kon aba ishaq bu ko defee foofu problème mu tadlis wadd mooy amu fa ah te sax même bu ne woon bu waxul woon ne abu ishaq nee na bu newul woon ne dégg na abu ishaq sax day dëgër ndax xam nañ ne imaamu Shu'ba ba était d'une rigueur totale ci wàllu wi ak ci wàllu xadiis moo tax mu nekk amirul mu'minin njiitu boroom xam-xam jullit mu waaye muhaddisuuna yi ci wàllu wi mu ne dégg na kon abu isxaaqa an silat ibn zufar mu jële ci sila di doomi zufar an hudayfata mu jële ci sayna hudayfa radiyallahu anhu annahu qaal mu ne jaa ahlu najrana ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ba'athna rajulan amina mu ne waa ahlu najran délégation baa dañoo ñëw waxoon nañ la fee riwaaya bi njëkk da ngay foog ne bi mu ne jaa al aaqibu wa sayyidu saahiba najraan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da ngay foog ne ñoom ñaar rekk ñëw mais du ñaar rekk de ëppoon nañu loolu moo tax fii mu ne jëlu moo tax ba mu leen di wax dane la ab'asanna ma'akum rajulan ci xadiis bi ñu jóge dinaa yónni dinaa ma'akum andëye rajulan bu góor après ñu wàllu continuer kanta kanta fi nga xamante ne mooy xadis bi dane mooy xadis bi tegu ci boobu ci baabu qissatu ahli najraana mu ne jaa ahlu najraana ila nabi mu waa najraan dañu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa qaalu ñu ne ko ib'ath lanaa rajulan amiina ñu ne ko yónnee ñu yebal ñu yónnee ñu góor goo xam ne aminan ku wóor la fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne la ab'athanna ilaykum rajulan aminan haqqa amin ne la ab'athanna wat naa ne dina yónni dinaa yebal ilaykum ci yéen waa Najraan rajulan góor goo xam ne aminan ku wóor la haqqa amin dëgg dëgg ku wóor waaw lahu nnaasu nit ñi yuqamte ku ku bëgg ku nekk bëgg nga nekk waajoo jële fa ba'atha aba Ubayda ibn al mu daal di fay yónni seyna abu ubayda ibn al jarrah radiyallahu anhu ci xadiis bi ji dëgg woon al imaam al buxaari yu mu ne xaddasanaa abul waliid mu ne xaddasanaa nettali nañu abul waliidi sama suñu sëriñ di abul waliid qaala mu ne xaddasanaa shu'ba mu ne ku ñu nettali mooy shu'ba gis bii moo gën a tuuti ay nit ah ndax fële bi ñu jóge laa yii yépp ci Shu'ba lañ jaar ah ci Shu'ba la jaar mais fële fii Abul Walid qaala haddathana Shu'ba Abul Walid moo jëlee ci Shu'ba direct alors que fële am na diggante imaam al-Bukhari yu ak imaam Shu'ba am na ñaari personne di Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn Ja'far fii nag Abul Walid haddathana mu ne nettali nañu Abul Walid Abul Walid qaala mu ne haddathana nettali nañu Shu'ba mu imaamu Shu'ba rahmatullahi ala al-jamii' an Xaalidin mu jële ci Xaalid an Abi Qilaaba mu jële ci Abi Qilaaba an Anasin mu jële ci Seydina Anas Seydina Anas ibn Maalik ah. Anas ibn Maalik ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam xaadimu rasulillah mooy xaadimu rasulillah seydina anas muy seydina anas ibnu malik radiyallahu anhu mu ne gis nga fii jaarul ci seydina xudayfa bii beneen xadiis la bu imaamu mu jaar ci seydina anas mu ne an nabi mu jële jonente ma lay annahu qaala nee na li kulli ummatin amin wa amiinu haadihi al-ummati abu ubayda ibnu al-jarraah allah nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na seyna anas nee na seyna anasu anasun anasun wa zawjatu nabiyyi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na li kulli ummatin xeet wu ne amiin xeet woo gis rek xeetu seydina Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam am na amin waaw xeetu seydina Shuayb am na amin xeetu seydina Ibrahim alayhim salaatu wassalaam am na amin xeetu yenent boo jël seydina Luut am na amin xeet boo jël rek am na amin waaw xeet woo gis am na amiin mu ne wa amiinu hadihi umma kantaa nag ki nga xam ne nag ah mooy ki nga xam ne mooy digne de confiance ci xeet wi mooy abu ubayda amir ibn al jarrah mooy abu ubayda ibn al euh, loolu nag tekkiwul ne moom rek la comme niñ la ko waxoon sànq mooy mooy ci ji gën fës mooy comme ni waxoon Seydina Omar rek waaw mais amoon na ci xeet yi jiitoon ñoo xam ne muhaddathuna bi ghayri an yakunu anbiya ñoom du ñu yonent de waaye buur yàlla da leen di yenkiwal ay xeeti xam-xam di leen souffler ay façon xam-xam ak yi futuxaat ak kusuufaat yoo xam ne ak wax yoo xam ne yu garaaw yoo xam ne da ngoy lii moom dalay leer ne ci teenu nu bu walla la la génne waaye nag duñu ay yonent de waaw mu ne bu amee ci xeet wi kenn Omar lay doon feneen fi mu ne Omar ci ñoom la bokk Seydina Omar ibn al waaw loolu tekkiwul ne moom kese la sikk newul ci ne Seydina Abu Bakar minhum sikk newul ne saxaaba yi radiyallahu anhum minhum moo tax day dégg waxu saxaaba ndax yonent ma lay saar ci géeju yonent ma lay saar saam lañu naane moo tax dañuy wax loo xam ne euh, moo tax boo la ma la wax naan la euh, ulamaawul muhaddisuuna yi dañu wax lu garaaw loo xam ne ngandum réalité la te seeni wax yépp réalité la waaw ndax ñoom ñooy toppatoo waxu ci bi aleyhi salaatu wassalaam xadiisam ay jaar-jaar ay léppam ñoo koy toppatoo moo tax ñoo gin a dëggu waaw mu xaddis ndax moom dafi newul sax di sonal boppam moom moom ay moom lii xaddasanaa diw walla ak ñuy dem an yi mu jeex tàkk léegi nag bu xasee wax loolu kenn mënatula wax lu féete kaw waxam joojole voilà in kunta aliman bu dee xam nga boo xamul nag yow jàpp nga ne <laughs> moo tax gaa yu bari fekk conférencier bi moom ay aay lay wax ak xadiis gaa yi dañu naan tekk tànt bi mel ni gaa yi dañuy nelaw vraiment ñeen nañu sax commencé rëccu pourquoi il se il se retrouve ici waaw gaa yi dañ leen a trompé quoi parce que quand même ñëw ngir déglu ñu naan la aaye sàngam ak mais bu waaju commencé nag ne sëriñ Samba wala sëriñ Demba wax na ca ca téereeb sàngam ba wala wax ni li nga dégg gaa yépp tëbandoo loolu loolu garaaw la ak a ci ñun en tant que sénégalais en tant que wolof loolu nag lu garaaw a garaaw la mooy alxuraan daal garaawul ñenn ñi sax mën nañoo rëccu lu tax ñu fiy ne jàpp ne vraiment tey jii moom seen temps bi moom fi ñu ko passé daal yéeme na waaye buñ commencé tudd ña nga jàpp ne ñoo la lañu war a tudd rek nga gis ñépp xumb tànt bi xumb àddiya yay dem jaayi saraxi saraxe tànt yi loolu nag doy na waar de loolu lu garaaw garaaw la muhaddisuna yi wax ji ñu naan xadiis bii de mawquufun ala abu hurayra waaye mawquufun lahu hukmu rafa xadiis bii de ci saxaaba bi la yem waaye attey lu ñu lu yonent bi alayhi wax lu ñu yëkkati ba moom la parce que ñoom dafa fekk ne ñoom ci géejam lañu moo leen nàndal te ci géejam lañu di lañu duye ci lañu naane ci lañu giijale waaw moo tax li sayyidatu Aisha doon wax naan moom danga koy dégg naan wax jii eh, eh, nit mën na ko jaawale sax ne yonent bi alayhi salaatu salaam laaj ci mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam eh, nekkoon na xuluquhu jikkoom alquran mënoo alquran jox yonent bi alayhi salaatu moom mooy roogalaat ci ñoom tam ci loolu lañ tibbee. kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada nnaas wa kaana ajwada maa yakun seydna abdallah ibn abbas fi ramadan mu ne li kaana nekkoon na rasulullahi ndaw yàlla li nekkoon na salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ajwada nnaas moo gënoon a tabe ci nit ñi moom dafa meloon kar riixil mursala dafa mel ni ngelaw lu ñu sànni xam nga ngelaw bu ñëwee mu tàng jër ñu jekki benn brise di ñëw bu sedd te neex du sélectionné yan bakkan lay dugg ah, ne ku faar yi kun koonoo honaaka sawaay jàll leen fële yéen duma dugg ci seen paxu bakkan yi de au contraire sax jaxim laa ciy transformé wu déedéet moom day ñëw rek neexandoo ci ñépp nga dégg kuffaar yi naan ah il fait bon waaw te ñoo dàq weddi ki tax mu faire bon waaw bu tawaatoon léegi sax ñu saaga ko waaye moom du sélectionné yonent bi alayhi salaatu salaam tabeem ak mbaaxam ci xeet wi noonu la mel waaw njariñ la ngir ñépp inna arsalnaaka rahmatan lil alamin inna arsalnaaka rahmatan lil alamin dañ laa yónni rahmatan lil na nga nekk yërmande ngir mboolem mbindeef yi moo tax seeni wax mooy waxu yonent bi alayhi salaam ñu koy mën a wax ne yarhamukallah que ne ñoom xadiis bii de mawquuf la waaye lahu hukmu rafa mooy saxaaba yépp dañu mel nii mais dafa am ñoo xam ne ku nekk ci lenn yaa ciy gën a ràññeeku comme Seydina Abu Ubayda ci wàll wii moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne li kulli ummatin amiin xeet wu ne wax waa Najraan ci jamono joo mooy xew-xew boobu la woon li kulli ummatin amiin xeet wu ne am na ku wóor koo xam ne digne de confiance mooy que ca gina nekk loolu gën cee ràññeeku gën caa ràññeeku sinon sahabatu rasulillah kulluhum umana ñoom ñépp wóor moo tax xadis bu ñu wax xadis boo dégg ñu naan ndax wér naa wérul daa fekk ab la ca suufu saxaaba bala rek mais buñ xasee bu ñoo ña ko jiitu wéree luñ ne an rajulin sax saxiba rasul sallallahu alayhi wasallam doy jeex na même bu ñu xamul turam doy na parce que bu ñu wóor na am na kenn ci gaa yi ñu ne dix personnes yi nekk ci néeg bi ñépp wóor am ku wóor ku génn ku koo xam ne dafa daje kenn ci bunt bi ne kenn ci ñooñu de nee na ma même buñ xamul turam baax na parce que ñoom ñépp a wóor saxaaba yi radiyallahu anhu noonu la moo tax waan rajulin sahiba rasul nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal nahaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita ahaduna kulla yawm waaw an rajulin boo demee ci bulughul maram xadiis boo bële an rajulin jële nañ ci benn góor boo xam ne saxiba nabiya dafa daj moom ànd naag yeneenti mi alei saatu salaam kenn xamu ko may ba wér na mane yeneenti mi alei saatu salaam dañoo tere ñuy peñewu tous les jours wa an yaxtasila rajulu min fadli lmarati aw lmaratu min fadli rajul wal yaxtarifa jamia mu ne day tere bokk na lim ñu tere ak bu leen tuur ndox fi ngeen di sangoo surtout mooy bu dee nit mbir mi du dem ndax boo fay sanguwaat mbir yi ndox euh, saw ya mbéewale day tis sa kaw mu ne te bu ñu góor ak jigéen bu ñu mooy jigéen gi bu mu sangoo ci desitul góor gi bu mu sangoo ci desitul jigéen waaye jigéen ñi bu mu sangoo ci desital góor wal yow tarifa nañu asandoo an mboolem seen mooy bu ñuy asandoo di sangoonoo loolu nag kuuba la tax ñuy wax bien sûr lool moom ñépp ko xam quoi waaye yow nan ngay xalaatee benn célibataire bu góor ak bu jigéen fee ñuy sangoondoo kan moo xalaat loolu le yëfi caaxaan yooyu mooy lan comme ni nga xam ne esprit yu malade yépp foog nañ ni fii mu ne loolu dara newu ci déedéet wal yaxdarifa mooy couple wala ku amuk jaam bu jigéen waaw jamian boonim seen waaw sa loolu it lu baax la te sunna la daa sayyidat Aisha nee na ma Yonent mi alayhi salaam salaam dañ doon sangoondoo ci benn ndab mu naan ko daan lii mu naan ko daan lii mu naan ko desal ma ñuy asandoo di sangu mu naan ko desal ma mu naan ko desal ma waaw loolu mooy makaarimul axlaaq waaw waaye fuñ ñu rek foog ne yaa ngi ci dara wala sa ala sunna kon lii mooy xadiis yi al imaam al Buxaari indi ci wafdu Najraan bi ñëwee léegi nag ñu des nag ci dugg ci détail bi insha allah ci détail bii di ñëw ànd ceeg dañuy jël yenn riwaayu imaam al Bayhaqi yi insha allahu taala ak aaya yi nga xam ne ñoo wàcc seeni mbir ci suuratu ali imran hmm? inshaa allahu taala selon riwaaya al imaamu ibnu isxaaqa ibni yasaar raxmatullahi alayhima wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin